kon mu ngi noonu al imaamu al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu teg ci hadis numéro cinq cent seize juróomi téeméer ak ñaar fukk no ak fukk ak juróom benn mu ne wa an Abi Karimata al-Miqdaad ibn Ma'di Kariba radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma mana aadamiyu wi'aan sharran min batn bihasbi bni aadama ukulaatun yuqimna sulba fa in kaana laa mahaalata fa thuluthun li ta'aamihi wa thuluthun li sharaabihi wa thuluthun li nafasihi rawaahu tirmidhiyu rahimahullaahu ta'aalaa wa qaala hadiithun hasanun sahiih ukunat ay luqam kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu kon mu tekki hadis bi mu ne wa an abi Karima al-Miqdad ibn Ma'di Karib voilà moom gisoon nañ ko fi ñeen al-Miqdam la ñii ne al-Miqdad yaa ngi koy fàttaliku mooy al-Miqdad ñii ne al-Miqdad la ñenn ñi ne al-Miqdam imaam an-Nawawi bañ ko gisoon al-Miqdam la indi woon fii mu indi an abi Karima al-Miqdam muhammad al-Miqdaad muy al-Miqdaad ibn Ma'di Karib ibn Amr ibn Yazid ibn Ma'di Karib ibn Salama hmm? radiyallahu ta'ala anhu al-Kindiyu eh, eh, eh, nekkoon saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom nag ñii nee nañ Abu Karima la ñii ne non Abu Yahya ñii ne Abu Yazid ñii ne Abu Salih ñii ne Abu Bishr wallahu ta'ala a'lam mu ne annahu qaala nee na sami'tu man de al al miqdam wala al miqdad ibn Ma'di Karib de dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax naan maa mala a feesalut aadamiyun benn doomu aadama wi'aan ndab wi'aan bool wi'aan récipient <laughs> sharran bu gën yées min batnin ci biir ah biir bool la waaw bool la xanaa gisoon nga duy yaa fay <laughs> bi xas bi mu ne tax moom xamul ne doy na ko dong ibnu Adama doomu Adama bi waay waay doy na ko ukulaat <laughs> waaw lan mooy ukulaat al imaam al xaafid an-Nawawi rahimahullahu taala ci suuf mu ne ukulaat ay luqam mooy ay ab ab ab ab danq rek waaw ay ay ay quelque tibb rek. yoo xamante ne nii dinañ ko doy dinañ ko doy <laughs> waaw loolu rek day na ko ah loo xam ne rek ukk la waaw loo moom bu ko bu ko bu ci lekkee rek doy na ko bu ci ñamee rek doy na ko loolu xanaa xamul ne doy na ko loo xamante ne nii ukulaat ay dank rek eh, waaw waa ay ñaag yu fees dell yooyu yow fay yow moom ñaag nga xam dank nga naan ñaag <laughs> waaw ukulaatin ay ay <laughs> yuqim na yoo xam ne day tax mu taxawal sulbahu mooy ndiggam waaw boo xamante ne nii day tax mu mën a taxaw mën a dund correctement loolu rek war na koo doy waaw loolu war na koo doy waaye ah. <laughs> lu mu mën a taxawee ndiggam mën a taxaw mu mën a dox ay mbiram ah. daal di mën a euh, jaamu yàlla mu ne nag bu dee ne lii doy ko fayen kaana la maxaala bu dee ne moom non moom moom xam naa fayen la quoi il le faut yo non yonent bay sar sar ah waaw alayka salaatu wassalaam de waaye eh, ay ay danga ko yodda ay tuuti rek loolu moom dina yéeme de <laughs> mu ne bu dee ne wa in kaana bu dee daa ne fa in kaana bu dee waa ji daa nekk doomu adama boo bee <laughs> laa maxaala mara la ñàkk daal mooy lii daal moom jàpp na ne lu néew la moom foog mu am lu mu ci teg daal waaw mu a waaw kon bu boobaa fa sulusun li ta'ami na jàpp li nga xam ne mooy biir bi na ko xaaj ñetti xaaj sulusun benn benn bi ci ñetteelu xaaj benn xaaj ci ñetteelu xaaj yi muy un tiers bi waay waaye loolu na ko def li ta'amihi waaw na ko def ngir ñamam ngir lekkam waaw waaye wa sulusun li sharabi beneen beneen beneen euh, ñaareelu xaaj bi ci ñetti xaaj yi boobu na ko def ngir li muy naanal beneen un tiers mu des benn un tiers ngir ndoxam li muy naan ak boisson yaak yooyee bu dee kuy jël yooyu la wasulusun beneen bi mujj nag li nafsi li nafasihi hein lu ma wax sànq li nafsihi si nafasihi waaw wasulusun li nafasihi mooy ngir mu mën a noyyi <laughs> waaw um <laughs> ne ko teel de <laughs> hein ngir mu mën a noyyi ah ndax sinon fay yow xam nga affaire bi ah yow di di ngeen ko tànn di dem ci yëf yi di dem ci yëf yi bay nooyee kë loolu moom moom baaxut li nafas yi du li nafsi yi waaw bu dee ne loolu laa waxoon bi ñuy jàng affaire bi euh, bàyyiwuma ci xel kon wa sulusul li nafasihi ngir li nga xamante ne ni doo koy permettre may ko muy mën a noyyi nag waaw boo jógee bu ngay lekkee yenn lekk yi tëdd di nooyee xam nga ne loolu loolu xam nga loolu jaaduwul lool sa sa bi day day day yàqu ah, attention waaw topp topp lu neex waaw mais attention de voilà kon <laughs> mu ne daal bu mën da ñàkk na xaaj biiram bili <laughs> mu ne rawaaw xadis bi soloo na ko at-Tirmidhi daal imam al-Hafiz at-Tirmidhi wa qaala mu ne xadisun lii xadis la xasanun bu baax saxih bu wér la ca su gis nañ ko al imaam al hafiz laaj mooy est-ce que al imaamu Tirmidhi yu kese ci hadis bi moom kese moo ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal solo na ko na ko Muhammad ibnu Yazid mooy <laughs> ko fa al ma dimbali ma de ma ah. <laughs> dimbali naa la kay al-Qazwini Muhammad ibn Yazid mooy Ibn Maaja rahmatullahi alayhi ah loolu Ibn Maaja ta de Ibn Maaja ha boobu du ha taabu bu jeex ha kese la Maaja kon mu ngi noonu al-imaam at-Tirmidhi rahimahullah mu ngi ko soloo ci abwaabu zuhdi an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa'a fii karaahiyati kasratil akl <laughs> fayeen yépp war nañoo déggali <laughs> mais hadith yi moom moom moom moom moom moom muruur al kiram lañ ci dañuy romb rek <laughs> baabul bundu déglu leen imaamu Tirmidi la moo ko wax rahimahullah te ci sax dane ah, abwaabu zuhdi bunti dëddu àddina an rasulillah li fi wax nii yépp ci ndawul yàlla li sallallahu alayhi wasallam la ko jële ci la tudde nii tudde buntu bi maa jaa ak ci li dikk fii karaahiyati ci sibu kasratil akli bari looy lekk lool mooy sax ci voilà <laughs> mu ne haddathana Suwayd ibn Nasr mu nekk ñu nettali mooy Suwayd ibn Nasr di Suwayd ibn Nasr ibn Suwayd al-Marwazi al-Marwazi pas al-Marwazi al-Marwazi Abul Fadl at-Tusani ah, moom lañ xam ne ash-Shah ah, Abul Fadl rahimahullahu ta'ala ah, moom mu ne qaala axbarana Abdullah ibn al-Mubarak mu ne ki leen nettali mooy Abdullah ibn al-Mubarak al al-Marwazi Abdallah ibn al-Mubarak muy Abdallah ibn al-Mubarak ibn Waddah ah, al-Hanzaliyu at-Tamimiyu ah, mawlaahum Abu Abdirrahman al-Marwaziyu al-Khurasaniyu Abu Abdirrahman rahimahullahu ta'ala qala akhbarana Isma'il ibn Ayyash ah, mu nekk leen nettali mooy Isma'il ibn Ayyash ibnu Sulaymaan al-Anasiyu al-Azraqu rahimahullahu ta'aala moom qaala mu ne haddathanii nettali na man donc Abu Salama al-Himsi mu nekk ma nettali ma Abu Salama di Sulaymaan ibnu Sulaymaan al-Kinaaniyu al-Kalbiyu mawlaahum ash-Shaamiyu ad-Dimashqiyu al-Qaadi rahimahullahu ta'aala wa Habiib ibn Saalih ak beneen sëriñ muy Habiib ibn Saalih at-Taa'iyu Abu Muusaa ash-Shaamiyu al-Himsiyu rahimahullahu ta'ala an Yahya ibn Jabir at-Ta'i moo ko jëlee ci Yahya ibn Jabir ibn Hasan ibn Amr ibn Tha'laba ibn Adi al-Himsi Abu Amr rahimahullahu ta'ala Dimashqi moom itam al-Qadi fii la woon an Miqdad ibn Mali Kariba moo ko jëlee ci sahaaba bi al-Miqdam waxoon nañ la ñu al-Miqdad ibn Mali Karib radiyallahu anhu annahu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma mala'a aadamiyyun wi'aan sharran min bat بحزم ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه voilà kon affaire baa ngi nii kon yeneen ci wàllu saam ginnaaw loolu kon ñu ñëw hadis bi tuuti hadis lii nii hadis bu bu bu bu bu rëy mbir mi waaw gis nga nag buntu bii nii. lii moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah yi ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu boroom xam-xamu tasawuf yi mooy comme li Cheikh Ahmadul Xadim doon wax naan arkaanu bayti jami'il qawmi arba'atun ah biha tuassasu wala minha biha tuassasu bunyaanul wilayaati sumtun wa ju'un tawilun ba'dahu saharun gis nga yooyu mooy ci xadiis yu mel nii lañ ko jële <laughs> waaw <laughs> mooy eh, le fait mu gis ñu gis na yonent bay saa saab lii de doon dundam ñu mag ñu saxaaba yi nii lañ meloon te gis nañ ko fi ñoom Seydina Omar Seydina Abu Seydina Abu Bakar bokk Seydina Omar radiyallahu anhu alhamdulillah ak saxaaba yi nga am ñoo doon toppatoo alquran ak sunna ak ñu bari ci ñoom dañu xam ne lii yonent bay saa saab teg ci wax ne ma mala'a aadamiyun wi'a'an sharran min batnihi benn doomu aadama feesalut ndab lu gën a <laughs> bu gën a yées ci moom këb biiram waaw topp lu neex li di duy di duy biir bi di rembatal muy dem ngay dem rek baax na non seulement da indil ay problème sa diggante sa jaamu yàlla yi nga nekk comme niñ ko fi yàggee wax tayel feebaru xol waaye ba pare euh, euh, tayel ci jaamu yàlla mais da lay indil ay feebaru biti waaw moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam gis nañ ko xadiis biñ gisoon mu ne gaa yi yow gaa non ay ay xawana lañ <laughs> waaw <laughs> bim naan summa yakunu mooy xadiis numéro cinq cent neuf bi bu Imraan ibn Husayn bi radiyallahu anhu bim naan xayrukum qarni boobu bim naan summa yakunu ba'dahum qawmun ginnaaw bi mu nekk ci ñoom ay nit ñoo xam ne yashaduna dañuy seede wala yustashadun te kenn laaju leen ko newu leen kaay seede mais dañuy seede parce que am na lu ñu yaakaar bu ñu seedelee plaideel nit seedeel nit loo xam ne du dëgg te xam nañu ko la muy la leen di lam leen di defal waaw poste yam leen dikk wala lam leen dikk ci wàllu alal wala ay promotion jar ñu ñëw seede loo xam ne du dëgg wayaxunuuna ñuy wor wala nag kenn du leen wóolu wayanzuruuna aw wayanziruuna ñuy nizar wala yuufoon ta dara lañ ci dul mat mu ne lan la ci tegoon wa yazharu fihimu siman mu feeñ ci ñoom ak yaram gu am yaram gu ëpp goo xam ne nag daa jéggi dayoo waaw mooy l'obésité nga xamante ni causée par la sédentarité par la sédentarité waaw nga xam ne toog doo yëngu tey lekk yoo xamante ne day bari ay protéines ay calories ay lu nekk bari ci te doo yëngu loolu ay graisse lay mujj di doon day dem ba fa ba fatt la waaw fatt fi sa deret ji jaar graisse gi di fatt bu ko defee deret ji dootul dem communication bi waroon a am sa yaram yi nga xamante ne di daw deret ji di daw day am niveau yoo xam ne dootu fa dem bu ko bloqué nag loolu mooy indi AVC yi ndax day bloqué fi deret bi jaar deret ji dootul jàll waaw bu ko defee neurones yi fi muy jaar kii communication bi day jeex day dagg te loolu bu amee ci doomu aadama day exploser waaw loolu mooy indi AVC bu ko defee côté boobu day paralysé buñ gaawul li mu gën a gaawe am ñu ko lijjanti dindi ko léegi waaw ay médecins yu xam wala ñoo xam ne jàng nañ lee kii de premier secours les soins de premier secours yu fa nekk daal di koy massage gaaw te tamit ñu koy yóbbu ci kiné boo xam ne moo koy topp bu man li mu doon waaw di defaraat côté boobu noonu bu moywul noonu lay mujje waaw wal iyaazu billah loolu lépp di jóge ci yenn façon lekk yi nga xam ne moom la ñu miin kon lekk gu bari waaw moo tax yonent bay sa sam gis nga conséquence mi indi non seulement day indi sam sànjum borom parce que li la borom bi digal ci boppam dootoo ko def waxoon naa la mooy fayen bi nga xamante ne daal duy kollo gi ba mu fees del rawatina bu koor gi ñëwee mu mel ni kuy njëkkante waaw wa wa wa ba'duhum ya'kulu akla al-baqari <laughs> waqta uh, uh, wa waqta waqta uh, wa waqta sahari no waqta waqtu suxuurihi futuurihi waqtu saxari hatta yasiira batnuhu mali'a <laughs> jiddan fa saara qalbuhu mashghuula an dikri rabbihi <laughs> wa yadda'i as-siyaam <laughs> waaw tawaa jooju xamul li muy def quoi borom masalik ko doon wax radiyallahu anhu Cheikh Ahmadul Xadim mu ne gars yi da ngay gis koo xamante ne nii moom lii lay liggéey quoi day duy ko lu yoon nettal <laughs> waaw da koy duy ba mu fees dell la la wax <laughs> waaw kañ la koy duy waqta futurihi gis nga jamono ji nga xam ne ci lay dëgg ci lay ci lay ndox bu doon jotee mu mel ni day mu mel ni day day xeex mel ni ab xeex la waaw nga gis ko moom balaa moom moom moom moom sawaay balaa mbog jot lay tàmbali hostilité yi <laughs> waaw di waajal dina jëm tuur ba waaw jënd lu jël yi ci ay ay camp fan camp daa tuuti bu ma wax camp ah way ay ay ay ay kii ay baguette yu baax lay jënd moom baguette sax non euh, kii baguette non waaja lay jënd am na beneen waaw am na beneen ba baguette yi kii yii na ah, <laughs> waaw nasaraan bi am na muy def ne bii baguette la beneen bi moo bi gën a boobu la fayen biy jël waaw daal di teg te lépp day dooru julli tàkkusaan <laughs> waaw duy jëndi beurre fii duy lu mayonnaise <laughs> ñu naan déet mu soxlaa <laughs> waaw yooyu lépp mu ngi waajal di boyal rek waaw ku ko jege nag mu xeelu la dafa mer waaw ndax jàpp na ne moom dafa mel ni fii mu ne day day xeex quoi waaw léegi nag duy koll gi ba mu fee waaw waaw waaw moom daal saay sorewul ak gaa yooyu nga xamante ne nii <laughs> façon yooyu nga xam ne buñ tiimee caawa mi dañuy dóor muy daanu rek di avancé <laughs> waaw léegi nag <laughs> ah ba biir bi nag mujj nag wax dëgg yàlla rek daal di fees dell nag hatta yasira batnuhu mali'a waaw jëttan sax bamba nee na radiyallahu anhu mare waay sax lool lool bu wax fees kese de non lool fees lool sax <laughs> biir bi fees lool waaw koll bi fees lool waaw léegi nag après nag euh, bon euh, hatta yasira qalbuhu ah <laughs> masxuula léegi nag xol bi comme biir bi fees na léegi nag day day tàyyeel ci jaamu yàlla nag xol bi nag day day leneen a koy leneen a koy préoccupé quoi waaw akbar léegi nag bon malgré ça au euh, mu mu nekk koo xamante ne nii day day day modeste <laughs> waya dai siyam quoi naan ma ne bu leen ñu ah, kenn gënuñoo woor waay <laughs> kenn damaa gën a ñun ñi nga xamante ne nii damaa woor sa <laughs> ah, kenn damaa gën a woor di kaas naan damaa woor di di kaas quoi alors que sa waay wa huwa la yahwi fatilan fil qiyam dara la manul parce que xol bi dafa dafa yëgadu leneen la waaw waaw jiddan fa saara qalbuhu mashghulan an dhikri rabbihi <laughs> ko man <laughs> waaw <laughs> noonu lay def waaw du mën a mu préoccupé leneen parce que biir bu fees àndul ak jaamu yàlla ju jot waaw ébbali ba pare ñëw ci jàkka ji nag di móolu imam bi nag <laughs> imam bu fi tari ya <laughs> eh, eh, ayyuhal muzzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan saqila inna naashiyata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila waa ji commencé mboolu imaam bi non imaam bi nag koy oh ko tamit tam xul huwa yi quoi oh xoolal rek non man fii tey laa fi mujjee julli boo ma bu imaam bi sëlmal parce que yow léegi kooku yaakaar nga ne dina dem ci jàkka yi nga xamante ne alquran la lañuy la ñuy la ñuy kaamil bu ko def tegu ko lu dul buy miiram bi ay yekk yoo xamante ne nii du jeex waaw waaw buy miir bi bam seen ba ne pekalek waaw looloo ko dal looloo ko teg waaw ba pare moom bu foog moo nekk ci droit wam di moolu imaam bi waaw waaw waaw non imam boobu moom léegi nag ñuy seet ñuy trier léegi jàkk ban jàkk la ñu war a dem di naafile comme que moom jàpp na il faut mu dafa ko ci jàkk ji day day seet ban après dégg waaye bon sawaay yéen seen jàkk du ngeen di naafila ñu ne non waaye ñun de sawaay bu ñu commencé kii nii vingt une balaa vingt deux heures pare na bi nu muy kii daal saa yi xulufoo waaw tari ci fanweer xaw ma ñaaba daal di sëgg dee <laughs> <laughs> suñu waaj a waxoon bañ ne collège <laughs> mais ñoom seen benn gox la bu ñu xam Dakar dafay bañ a tudd tur benn imam boo xam ne moom benn imam Mbàkke Mbàkke la woon moom hafizahullah moom bu doon jiite moo doon jiite jàkk jooj moom moom kaamel bi lay lay lay lay naafila mais gars yi <laughs> dañ ko doon teggi di dem beneen jàkk joo xam ne moom moom lañ doon tudde nee na ñoom <laughs> jimaay rapide lañ ko doon woowe <laughs> kanta sëriñ bëli moom gars yi bàyyi koog jàkk jo quoi ma ne wal iyaadu billah ma yaakaar nga ne jaamu yàllaa ko tax a jóg déedéet mooy ak mbal lañ ko jàppe nañ ko tax tax dem ñu ñu koy tax tafee dem mooñu ko te lool moo ko teg boppam moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu ne waa ji Eh, eh, eh, nii lay mujj ba pare <laughs> muy woote wa koor ko anaan dafa woor waaw waaw alors que xolam dafa nekk loo xamante ne nii comme que moo duy hatta yakuna batnuhu saqilan jiddan fa saara qalbuhu mashghulan an dhikri rabbi wa yan'a siyam wa huwa la yahwi ta dajut am fatilan lu toll ni tàndarma boo ko xare saalu tàndarma buum bu ndaw boo gee lu toll noonu fil qiyam manu ko amu ci dara lu mën a taxaw waaw kan moo ko teg boppam wallahi boppam la moo moo ko teg boppam ba pare nag bu foog ne liñ doon wax sànq moom da am droit di di di di jëw imaam bi di wax ci imaam bi lu jaaduwul parce que daa tare yaa ayyuhal muzammil waaw moo tax mu ne a'aadana allahu min al-ghurur waaw wa kulli ma yadurru fi ad-duhur yal nañu borom bi daal di musal ci waru ko waay parce que waa ji dafa jàpp ne moom mu ngi ci droit jàpp ne fii mu ne moom mooy modèle bi nii la voilà moom daal saata te nag wax dëgg yàlla euh, nit ki ci boppam kii def lool moom ci boppam dina toll koo xam ne day mer day dina xaw a xam ne moom dina xam lu leer nañ que ni lim non xaalam nag jaaduwul ah nii mu duye kollam bi nii ba manu dara lii moom jaaduwul nii mu lekk yenn lekk yi ba ñu bari manu ko moom ci boppam day yëg ni am na benn gen am na benn yenn loo xam ne mënatu ko ndax lekk gu bari mais teewul bu suba suba bu ndam jotee mu defaat la même chose gis nga doomu aadama moo tax yonent way saa saa ne ma min batn waaw waaw mooy doomu aadama bi daal diwul duy li nga xamante ne nii mooy ndab lu gën a yées biir ndax ndab loo duy lu nekk loo duyee benn bool bes ci loo xam ne loolu bu naree ëpp sax bu ëppee nga bëgg soxlawaat mën nga koo tuur defaat ci leneen mais sa biir bi noo koy tuure mais doo ko tuure noonu il faut mu rees te yow yenn lekk yi boo ko lekkee du gaaw a rees waaw du gaaw a rees te lu bari la lay ñàkk loo waaw sa xol bi léegi nañ nga tëdd yi nelaw rek waaw waaw tëdd di nelaw kese tayeel foo nekk waaw ba pare nag feebar yu bari nag daal di lay daal di ñëw waaw nga yàq sa digganteeg sa borom waaye yàq sa santé ci lan parce que yow da ngaa nekk rek plaisir sa biir bi ah il faut sa batn bi moom nga koy liggéeyal moom sëriñ biir nga koy duy di ko liggéeyal wal iyaazu billah kon nag ma malaa eh, feesalul aadami yun doomu aadama wi'aan alayhi salaam benn eh, li nga xam ne mooy hmm, eh, ndab sharran bu gis min batn ci biir waaw léegi rek <laughs> yonent bi alayhi salaam du jàngalekat boo xam ne danaan la lii baaxul ba pare bàyyi la ci mbooy gi dem yoonam déedéet sharia du def lool sharia bu la nee lii baaxul da bu la tëgalee ab fenêtre ne la eh, fenêtre bii moom bu ci jaar ab boulevard la lay ubbi waxuma la porte de déedéet boulevard ngaan yoon yooyu la lay ubbi waaw pour nga xam ne yi dagan yi ñoo ëpp yu yu xaraam yi sauf que Iblis ak i ndongaam ñoo lay gëm loolu contraire que ne eh, fii ku fi ut lu dagat doo waaw loolu waxu nar la <laughs> loolu waxu nar ak waxu koo xamante ne nii eh, soit dafa xam di tay taylu bu boobaa c'est grave bu dee xamul loolu it lu la waaw <laughs> fa in kunta tadri moom loolu musiba la waaye fa in kunta tadri fal musibatu a'zamu bu dee na xamoo loolu musiba la de waaye bu dee da ngaa xam ba pare loolu moom moo gën a moo gën a pata moo gën a ñàng moom waaw xam ba pare di waxee en conséquence de yow xam ba pare di réeral nit ñi di wax wax yu mel noonu lu garaaw léegi nag yonent bi saa salaam kon l'islam loolu la waaw waaw <laughs> léegi euh, mu wax ñu nag kon lii baaxul de duy sa biir duy sa biir mooy fe mooy li gën a garaaw ndab li gën a yées gu doomu aadama bi mën a feesal mooy biiram waaw kon yeneen way saa saam nu ñuy def ah te foog ñu lekk mu ne kaay nag ma wax leen waaw mel ni dañ ko ne waaw kon nu ñuy def mu ne bi hasbi ibni aadama akulaat doomu aadama bi doy na ko rek waaw yenn bouchée yenn dànk rek yoo xamante ne nii bu ko jëlee ca ndab la muy lekk yoo xam ne da koy permettre yoo xam ne yuqim na sul ba yuy tax mu mën a taxawal ndiggam waaw nga xam ne bu lekkee dina mën a def jaamu yàlla dina mën a dox yi mu war a dox bu waree liggéey yu mu liggéey bu waree doxi mbokk yu war a doxi mbokk bu waree dimbal nit loolu mu lekk loo xam ne dina ko may mu man loolee waaw loolu képp lii kese doy na ko mais xam nga ne régime bii du ñëpp ko mën a <laughs> waay <laughs> yar sax satala sawaay <laughs> buñ ne nii nga jël benn danga ko cere mu téye la deux jours waaw loolu ñun dañ koo man moo tax loolu it bul ñëw ne eh, ñëpp mel nii ko melul nii baaxul déedéet <laughs> moo tax yonent bi alayhi salaam ngay sànn <laughs> moo xam ni ñeneen ñu ne ko ah yonent bi alayhi salaam loolu <laughs> bii dina kii de mu ne waaw fa in kaana laa maxaala léegi nag bu dee il faut waa dem ci lekk yi lu ëpp lii ma wax ah kon na ñëw fa sulusun li ta'am waa léegi na jël xaat biir bi na ko def nii. ma ne waa mais lii moo koy xaaje na <laughs> way waaye xam nga sa bopp booy lekk gis nga boo suuree xam nga wallaay boo suuree xam nga sauf que néexation affaire bi yow boobu sa bakkan nga topp waaw yow ku nekk booy lekk ba ba suur di jege suur xam nga waaw loolu moom xam nga ko waaw moom kay topp bakkana fi ne <laughs> waaw waaye kon mu ne kon fa sulusul li ta'ami waa jëlal benn xaaj bi waaw bu ñu xaajee xaaj sa biir bi ñetti xaaj benn xaaj bi ngir sa lekk wasulusun beneen xaaj bi ci ñett yi li sharaab yi ngir naanam wasulusun li nafasi ngir moom lu mu man a kont lu mu man a nekkee waaw mooy moom duy yëpp la la wax mooy biir bi na am partie boo xam ne moom bu mu fees waaw ndax bu feesee rek foofu nag la problème yi commencé mooy après nag les problèmes respiratoires day ñëw gis nga feebaru noyyi yi jóge ci wàllu noyyi noyyi bu baax parce que biir bi ko xarlu bi moo rembat wal iyaazu billah dañ doon wax taaxale machine bi machine bi du mën a du mën a wal affaire yi ah <laughs> fa sulusun wa sulusun li nafasi waaw lii la wal iyaazu billah waaye ñun da ngay gis ne on respecte rien ñun ah sa waay dañuy dugg ci xeetu lekk yeeg naan yi hatta yow yow yow yow yow ci ci ba waaye amul xudud bilaa xudud ñun <laughs> moom mooy sans frontière waaw lekk sans frontière moom doo mel ni daal ñun daal dañoo dégg contraire wala yonent bay saa saa la mu wax leneen li lañ dégg waaw da wax la bu dee te te des fois benn yoon mooy lu rayaar loolu mën naa ne comme hadith Seydina Abu Hurayra bi nga xam ne yonent bay saa ci boppam moo ko jox soow mu naan. mu naan ko naanal mu naan ko doy na mu ne ko naanaatal muy naan mu ne ko naanaatal mu ne ko naanaatal ba mu ne ko ah ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam la ajiru lahu maslaka yonent way sa sam nag ah yaa nga mënaan nag continuer naan mais amatuma fu mu jaar mu ne ko léegi jox ma mu jox ko voilà loolu mooy ci loo xam ne Euh, benn loo xam ne seraar ne bëgg cee dëkk loolu la ŋàññ ba koy wax xadis boobu waxoon nañ la xadis bii bokk na yi wane xadis yi nga xam ne day ŋàññ suur reg reg reg dëkk ci reg reg yow ji lekk bu suur suur tout le temps waaw biir bi fees saa su ne yi ci masaalik bi liñ doon a sànk waxoon naa la ne moom da ngay gis saa mbokk fayeen bi nday sànn <laughs> aslahana allahu wa iyyahu <laughs> moom non seulement gis nag mburu yi ñu doon wax du ci yem moom moom rien que lekk gi kese lekk gi moom lekkam kese jël na li nga xamante ne mooy ñetti xaaj bi te naanagul te naan gi yemul ci ndox <laughs> non ndox fan non dafa waroon waaye da xamul ne waaye dafa da nan dafay day lay gëm xam la dama woroon dama waroon mooy tout est permis alors parce que ndox jot na. voilà ah, aywa ñu ne nii non seulement boo may mu dóor bëgg cee dóor café waaw bu dee kuy café la wala kuy qahwa waaw comme ni <laughs> may mbokkay naar mi kuy wëji waaw wala dóor ñoomin cappuccino gaayooyu wala ñoomin gaayooyu ci eh, italiano yi <laughs> ñu naan yépp mu dóor kénkëli baa dee ne kuy kénkëli la <laughs> wala saxaw dóor ci mburu mi ñu naan biir mu dóor ñoomin ceeb wala ñoomin maafe ñoomin gaayooyu ñoomin poulet rôti dóor yooyu ñu naan déet yow loolu kese feesal na biir bi te naanamul moom lekk bi jël na ñetti waay sa il faut naan te du naan ndox képp mu ko ndox képp ko ah, war a naan basa war li nga xam ne mooy jinjeer laa da koy naan yooyu yëpp da ko war a naan te ci biiram mii la ko nar a te biir bi lekk bi kese jël na lépp. moom ñetti xaaj yi ko yonent way saasaam ne xaaj ko ñett bu dee manoo yem ci li la wax ay dank tuuti yu wa doy <laughs> waa ji deen wo yonent loolu moom mu ne la xaajal sa biir bi <laughs> ñett benn partie bi ngir sa lekk beneen partie bi ngir sa naan beneen partie bi bu ci def dara ngir nga mën a respirer waa ji lekk la def ni fuuf ñetti partie <laughs> taw lii la wax ci xeeti bu saa soo foog mu naan leen waaye saa kooku du am problème foo jaar wallahi dina am problème waaw <laughs> après nag mu dóor ko léegi bu dëddee day manula dëpp parce que bu dëppoo day am problème te dëpp sax baaxut waaye du lu gën quoi mooy day kii day day jaaxal <laughs> moom wetu sax wetu dootu ko man tëdd wet mukk day jaaxal moo tax boo gisee ko mel noonu day sànneeku ci lal bi waaw <sighs> wala ci basag bi tiim biddiw yi nag tuuti day def rek mu départ tàmbalee nelaw xaran xaran yoo xamante ne nii <laughs> lekkam gu bari boobu mën na koo yóbbu nag ci ci ci ci ñàkk mën a yeewu ngir xëdd nag bu ko defee mu ginatee mere ñépp nag te moo ko teg boppam <laughs> waaw xam nga loolu te moom xam nga loolu problème la mais bu subaa mu defaat la même chose walla iyaazu billaah day xam ne lii y problème mais nag bu dee ko xam dafay loolu du ko ci génne loolu da ciy génn ah mooy du ko teree yeewu de ndax réveil yu bari dina leen def te tamit képp kuy ku ku am bakkan di noyyi ci kër gi dina la wax nga yeewu te mu xam ne dinga nga yeewu non kooku moom moo tax moom moom moom moom côté boobu day jàpp ne c'est assuré mais en tout cas son fond intérieur dina xam ne li jaabuwul quoi waaw mais pourtant da ciy delluwaat moo tax yonent bay saat saam doomu aadama bi dulul feesarul rembatalul lu yées biir waaw kon nag ah yonent way saa saam de wax nañu nit ñuy def buñ ci bëggee am ngërëmu suñu borom mooy la ñuy may ngërëm mooy di ko jaamu la lay jàppale ci jaamu gi mooy bul nekk koo xam ne tout le temps fees biir ngay doon ndax boo ko doonee da ngay tayyeel ci jaamu yàlla yi boo jëlee sax di ko def doo ko teewlu te bu dee loo xam ne daa am ku la ciy jiite da nga koy mere di ko mere di ko wax lu ñaaw di ko yéene yéen yi te yaa ko tayyi yow la yow la comme li ñu wax ci imam bi léegi waaw foo toog gars yi bu ñuy ñaan ne def leen ñaan waa ñaan san sin saay ñaanam gi dafa gudd ko waa yow ñaan gi lu baax la mais lu tax mu ne saay daa gudd moo waxuma malaat am na ñoo xam ne nag vraiment dañuy exagérer ci ñaan tamit waaw ñoo xam dañ leen ñoom bon euh, buñ leen nee ñaan leen après gaa yëpp leen xaar ñu bëgg a ñaan tamit trente minutes c'est vrai que ça yooyu tamit <laughs> te gaa yi war a dem loolu nag c'est exagéré quoi <laughs> waaw loolu moo taxul ñuy wax léegi lépp loo xam ne mokkal na ko ci xeeti ñaan mu war ko fee indi man yaakaaruma ne bu wéetoon moom kese dina ñaane noonu loolu yaakaar <laughs> laa ci am waaye mooy même bu dee ne sax noonu lay def mais bu dee nit ñi dañoo bari foog nga sóoraale leen yow bu dee julli le Seydina Muaz radiyallahu anhu def ak Yonent bi sallallahu alayhi dem di jiite nit ñi gée ubbi Baqara waa ji de waa ji sëlmal daal di ko àggale ber julleen dem yoonam gaa yi di ko wax dara mu mer di ko taas di ko dugg mu mu mer dem Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam woolu Seydina Muaz keroog Yonent bi sallallahu alayhi dafa mer ba ku ko gis xam ne mer na mu ne ko afattaanun afattaanun afattaanun anta ya Mu'aaz ne ko yow Mu'aaz da ngay fitnaal nit ñi da ngay fitnaal nit ñi da ngay nit ñi waaw képp ku fi jiitee ci nit ñi da tari ay sabbe ma la ko doon wax bu fi paree ci Baqara ci biir nit ñi fekk dañoo am ndax dañoo am ay ay ay ay aajo ak ñoo xamante ne nii boroom soxla lañ ak ñoo xamante ne nii am nañ leneen am ñoo xam ne wéru waaw waaw <laughs> joxe loolu kon bu dee ne yow julli la ñuy wax lool lan ngay xalaat ci ñaan yow ñaan lañ julli farata la ñuy taxaw ñu ne imaam bi yonent bi sallallahu alayhi mer ne ko lu tax ngay guddal si julli bi yenn guddi yi waaw ba nit koo xam ne dafa dagg julli bi dem jullil boppam ci wet bi waaw ba pare gars yi di ko kaas naan saay boo may di ko dal boo mayul naafiq la saay dem ci yonent bi sallallahu alayhi wax ko ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mer <laughs> woolu say naa mooy wane ne waaye li wax wax la li mu def dëgg la <laughs> waaw ku fi amati koo xam ne loolu la mel di xaabaabal yenn xaabaabal yi man ngaa way man ngaa sëlmal julli sa julli fee dem def ngay <laughs> mais loolu si une fois c'est dit ça ne veut ñun matayel yi ñu doon léegi nga xamante ne mooy li ma la wax sànq waa ji moo duy biiram bi ba fees del dem ci jàkka ji waa ji tar yaa ayyul muzammil mu mere muy móolu imam bi <laughs> di ko mere yaa <laughs> ayyul muzammil fan la guddee ndax loolu moo taxul ñuy wax <laughs> non loolu moom saway nii <laughs> ñun suñu doomu jamono <laughs> wallahi am na ñoo xam ne sabbi xisma dafa gudd na waajoo xool gis nga fii boo fi kiiwee waaye yaa ji mbàyyi xul wa ñuy wax ngay tari ay sabbi xisma yu ay saar gudd yii ma ne ko saay nag saar bi nag guddul nag non lii nag moom dara guddul yow mbàyyi xul huwa di kii ba gat ñun duñu ñun fii xam nga ne ñun duñu fi nekk di la gàggante bàyyi fii qul huwa <laughs> dugg ci saar yu gudd yi waaw <laughs> ah, mooy ñun noonu la mooy mooy lépp lu jëm ci alxuraan day gaaw a nekk lu gudd ci ñun <laughs> ñooñu taxul ñuy wax kii baqara la ubbi woon waaw ah, baqara le Seydina Muaz doon te waa ji ay toolam lu jóge sonn ba kii julli timis toog di xaar gee fa lañ doon nekk di nelaw ba borom bi naan tatajaafaa junuubuhum anil madaaji'i waaw dañuy dañuy tëdd dañ ba tëdd ah ci dàkka ji la toog julli gee julli timis di xaar gee comme que dañ ne jarul ñuy dem seen kër yi ndax buñ demee tam ñu ne la waa départ ñu toog ci jàkka ji di xaar gee di dajjantu nag loolu la borom bi di wax naan tatajaafaa junuubuhum anil madaaji' yad'uuna rabbahum xawfan wa tama'an wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun loolu la doon wax de julli timis di xaar gee léegi nag dàqontewul léegi ñu dugal ci ka nga xam ne day nelaw <laughs> day dëccant <laughs> <laughs> après yeewu mais eh, du ay julli guddi la waxa timis la gaa yi doon julli toog di xaar di nelaw ah, ndax coono waaw kooku boo ñëwee saway ñu ne bismillah nga ne alif lam mim wallahi sawaay saay day xaw day xaw day xaw reculer te moo yoy xaw reculer mu leer ko ne waa ji jàngu sax ay ñetti verset ci cinq verset ah ah non non non saay léegi nga bi boo fi yàggee léegi nga bi toog a toog ba mu naan amana rasul waaw loolu nag waaw yooyu lañ la wax kon kon nag il faut faire attention ci duy biir yu metti yi waaw yeneen tubaab saa saa dox jox nañu remède bi waaw. wal iyaadu billah lii nag mooy mbir mi mais boo naree mooy boo ci rek du baax boo duyoo dee ceer yi lekk beneen bi nga duy ko ndox léegi ana ngay noyyee. xam nga doo ko am kon nag mu ngi kon daal mooy fadlul jumaa wax la ne kon li mu njëkk a joxe lii ban lëkkaale la am mooy remède bi yonent bi saa salaam paj mi njëkk a joxe comme que nee na duy bu jaam bi mën a feesal li mu njëkk ko comme comme na bi hasbi ibni aadama ukulatin yuqim na sulba kon loolu mooy wane ne loolu fa la ngëneel li loolooy ngëneel li waaw doy na ko rek ay ay ay ay waaw wax naa la du ay ñaaga ah, ñaag moom dafa rëy waaw ñaag moom <laughs> ñaag moom am na yoo xam ne bu ñu gore woon sax <laughs> buñ ci amee benn war a doyal <laughs> waaw yooyu jiiroo yooyu déedéet ukulaatin ay ay ay ndànk rek yoo xam ne ñoo koy téye kon loolu mooy li waaw kon fadlul ju'i wallah kon nag